أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw tey suñu fanweeri bind ak ñaar ci firig téere Laxdari ñu ngi tolloon ci fi borom téere bi di waxee yàlla na ko yàlla yërëm faslun fil xayd wan nisaa'u مبتدأة ومعتادة وحامل فصل في الحيض والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل faslun aji tàqal wax la fil xaydi ci mbërëg wan nisaau jigéen mubtadaatun ku ku doog a tàmbalee gis wa muctaadatun ak ku baaxoo gis wa xaamilun ak ku ëmb mu nag suñu borom téye daf daf ñuy leeral jigéen ñi xaaju jigéen ñi ci wàllu mbërëg jigéen ñi ci wàllu mbërëg ki si njëkk mooy koo xamante ni mubtada mooy kii toog a tàmbalee gis koo xamante ni mësta gis mbërëg bi mooy yoon bi njëkk ci moom mu gis dereetu mbërëg xamante ni moom tey la koy soog a gis mus koo gis tey la koy sooga gis wa moo taada ak ku baaxoo gis mbërëg ku baaxoo gis mbërëg mooy koo xamante ni mës naa gis mbërëg même bu doon benn yoon la sax ba léegi montant lañ koy wax en tout naa gis mbërëg daal bu doon la mës a gis mbërëg rek kooku dañ koy jàppee koo xamante ni montant la wa ak ku ëmb ku ëmb nag moom moom tamit même bu gisee mbërëg kooku man mën naa nekk mubtada mën naa nekk montant la ku ëmb tamit day gis mbërëg ci wàllu ci mazhab Malik donte moom loolu am nay coow ak lu ci am wala ci mënti am ci ci mazhab Maalik la ñuy jàng dégg nga ki ëmb moom tamit moom tam day gis mbërëg kon ñuy gis mbërëg ñett lañu ko xamante ni mës mës mës mu ngi koy soo gis ak ko xamante naa gis mbërëg moo xam moo taare ak ko xam ne ko ëmb ba pare di gis mbërëg kenn ku si nekk si ñett yi incha allah ci bind yi di ñëw dinañ jàng kenn ku si nekk naka ngay naka ngay gisee mbërëg li a bëri ci li ngay gis mbërëg ak sa mbërëg nan lay mel nan lay mel ba keroog ba jeex ak yu si topp incha allahu rabbi waaw ba léegi bi mu ngi mu ngi ñëw ak ñun ci ki nga xamante ni moom mooy mubtadaa mubtadaa wa aksarul xaydi lil mubtadaati xamsata achara yowman mu ni wa aksarul xaydi lil mubtadaati xamsata achara yowman wa aksarul xayd li gën a bëri ci diiru mbërëg lil mubtadaat ñoo koy doog tàmbalee gis mbërëg xamsata achara yowman yow fukki fan juróom koo xamante ne mu ngi gis mbërëg moom li gën a bëri ci diiru mbërëgam moom mooy fukki fan ak juróom loolu moo tax daa war ci ndaw si nga xamante ni mbërëgam dafa ñëw mu jàpp ban bis la ñëw mën a wàññi jour yi nga xamante ni ci la gis deretu mbërëg bi ndax ci loolu mooy moo tax mu xam ba xam mën na fukk fan juróom wala matu ko loolu moo tax mën a xam aadaam ñaata la xam day xam ba bana yoon bu gisaatee mbërëg mu xam lan mooy aadaam ñaata la mujjee gis yëpp ndaw si daf ko war a xam loolu moo tax kon war na ci ku nekk jigéen bu nekk tey bu gisee deret mu daal di wàññi ñaata fan la ko gis boroom xam-xam yi dañuy faxal di reeral lu gën a bëri ci diiru mbërëg mooy diir bi nga xamante ni moom la ndaw si di toog di gis deret xam te ni day toog te du julli mu ni lu gën bëri ci diir boobu noonu moom mooy fukki fan ak juróom moom moo ëpp ci diir bu nga xam te moom la ndaw si di mën a gis mbërëg lu gën a néew nag ci ci ci diiru mbërëg loolu moom amul limite moo tax ñu mën naa nekk sax même bu dee benn toq deret bu bu wàcc sax bële mën nañ ko koo mën nañ koo tuddee mbërëg dégg même bu dee ci benn laxsa benn génne ko la génn sax ba léegi wax tamit li gën a néew ci ci laab mooy diir bi nga xam ne moom la nit di toog te du gis mbërëg li gën a néew ci laab fukki fan ak juróom la mooy diir moo doxaat tamit diggante mbërëg ba beneen mbërëg di ñëwaat diggante boobu noonu diir diir bi dox diir fan ak juróom lay doon diir fukki fan ak juróom boo gisee mbërëg mbërëg bi jeex balaa nga gisaat beneen mbërëg commencé waat il faut diggante ñaari mbërëg yi mat fukki fan ak juróom mooy quinze jours il faut que mu mat ko il mat quinze jours kon soo gisee mbërëg ba bu fekkee dangaa gis deretu mbërëg mu jeex nga togaat quelque jours matu sax fukk fan a jóg mu gisaat mu gisaat deetu mbërëg xamal ni deetu mbërëg boobu benn li mu mën a am benn da ngay xool deetu mbërëg bu njëkk ba su fekkee matu juróom kon xamal ni deet bii nga gisaat nii deretu jor ngeen la su fekkee matu woon fukk fan juróom kon da nga mottali foofu noonu dégg nga moo tax mu ne bu dee li gën a néew ci laab fan ak juróom la li gën a bëri ci laab nag kenn xamu ko mën naa mat ak sax jigéen mën na ko toog te du gis mbir rek mën na ko ëpp tamit nit ki nga xamante moom mooy gi eh, gis mbërëg ah moom bu gisee bis bu njëkk bi deret ji mën naa continuer continuer ba mu am juróom-ñaari fan deret ji daal dëgg dagg bu dee ji continuer ba am juróom-ñaari fan deret ji daal di dagg day jàpp ni moom juróom juróom-ñaari fan lay doon day jàpp ni mbërëgam juróom-ñaari fan la jàpp loolu mooy saa bu amee juróom mu continuer loolu moo nekk aadaam su fekkee juróom-ñaari fan dafa mat mbërëg mën naa continuer waat ba am fukki fan sax ci misaal su fekkee dafa am fukki fan yu mbërëg fukki fan la am tey mbërëg bi daal di jeex tey de soo gis mbërëg mooy mubtaraa mu soo gis mbërëg te premier mbërëgam bu amee fukki fan ci la arrêté nga jàpp ne fukki fan mooy aadaam saa bu mbërëg ñëwatee jàpp fukki fan su fekkee nag dafa koy mbërëg bi dafa koy ne fu ko jéem fan nag ba léegi rek fu ko jéem fan moom mooy limite bi foofu moom deret du ko weesooti foofu mooy limite su waa kon mu jàpp moom deretam moom fu ko jéem fan lay am fu ko jéem fan yi nag su weesoo deret daal di ñëw daa ci de ah deret daal di ñëwaat ginnaaw fukki fan juróomi déret ñëwaat bi yëpp déret bi ñëwaat déret boobu noonu déretu jorngeel lay doon déretu jorngeel déret la boo xamante ni déretu feebar lañ koy tuddee ñaan déretu la déret la boo xamante ni du la tee julli du la tee woor du la tee lépp lu mbërëg di tere déretu jorngeel moom du la ko tere déretu jorngeel yàq ko amul yàq ko génnewul déret yéen yam ku laab lay doon dégg nga kon diiru diiru mbërëg ci koy doo ko tàmbalee gis fukk ak juróomi fan la du ko weesu lu ci teguwaat rek déretu jorngeel lay doon moo tax mu ni wa aksarul xaydi wa aksarul xaydi di gën a bëri ci diiru mbërëg lil mubtala nekk doo ko tàmbalee gis mbërëg xamsata achara yoon fukk juróom fan la fan la kon ñun fexe koo jàpp bu baax a baax a baax incha allah mu walil mu'tadati aadatuha فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وللمعتادة ñeel na ku baaxoo gis mbërëg koo xamante ni moom baaxoo naa gis mbërëg xamante ni mës naa gis mbërëg benn yoon wala ñaari moom moom dañuy xool aada ci lan mooy aadaam su fekkoon mbërëgam bu amaana juróom-ñaari ak juróom-ñaari fan fa la mbërëgam daan daan yem ah subaa kon ñu ni kat foofu loolu la mbërëgam yem loolu mooy aadaam saa bu ci accès rek mbërëgam jeex na kon li gën a bëri ci diiru mbërëg ñee koo xamante ni moo tax dafa baax a gis mbërëg moom mooy aadaam juróom-ñaari fan laa gis juróom-ñaari fan moo gën a bëri ci diiru mbërëg fa accès rek man na fa in bu continuer wéyee bi haa ci moom addamu dérëj zaadat day dolli salaatat ayaam ñetti fan maalam tujaawis fekk jéggiwul xamsata achara fukk juróom fan bu dee ñaari fan la dérëj ji daal di ñëw daal di continuer day yokkaat yeneen ñetti fan fekk weesu fukk juróom fan bu yokkee ñetti fan ñetti fan yooyu su matee rek naka leen laab na jeex na day dem sangu ji du du xaaraat dérëj ji kon ne du xaaraat naan day yokkaat ak déedéet yoon diiru mbërëg bu nekk saa bu matee saa boo si yokkee ñett mu mat rek xamal ne boobu jeex na ma li gën a bëri ci diiru mbërëg ci ku baaxoo gis mooy aadaam lu ci gën a lu ci gën a néew lu gën ci laab mooy fukk ak juróom fan loolu day takraar comme niñ ko leerloo woon ci yoon bu njëkk bi ñëw ci tableau bi pour gën a leeral rek mu ni ki nga xamante ni mu baaxoo gis mbërëg moom tey gis gis na mbërëg tey mbërëgam dem na di continuer di continuer ba am juróom-ñaari fan bu amee juróom-ñaari fan mbërëgam arrêté na bu am juróom-ñaari fan mbërëg bi mbërëg bi daal di arrêté mën na kon aadaam juróom-ñaari fan loolu di tey nag waaye yoon bii nag moom mbërëg bi daa am juróom-ñaari fan ba pare nar a continuer subaa ñu ne ko léegi subaa kon da ngay dolli ñetti fan di dolli ñetti fan mu am juróom-ñett juróom-ñeent fukki fan ay fukki fan bërëb boobu jeex na du si yokkaat dara du ko ko kon aadaam fukki fan la mu dem ji dem julli ji jeex na day ji daal di dem julli ji jàpp na léegi kon mu jàpp sax julli léegi kon aadaam kon léegi fukki fan la yoon bi dooro bii nii jeex na wala saison bi jeex na beneen beneen saison ñëwaat na gisaat na mbërëg tey nag moom mbërëgam bi passé mbërëgam Adam lan la woon fukki fukki fan fukki fan la woon di gis na mbërëg di gis di gis deret ji di ñëw deret ji ñëw ba mu àggee ba mu àggee fukki fan deret deret ji nar a continuer mu ne ah man sama aarakat fukki fukki fan la woon ndax ba yokkoon naa si ñetti fan ndey ji ko ne ñu ko ah léegi ba léegi yokkaata yeneen ñetti fan bu yokkaat ñetti fan ba mu yokkaat yeneen ñetti fan mu nekk léegi kon fukki ñetti fan ko léegi araam léegi fukki ñett fan lay doon fukki ñetti fan yooyu bu xasee ba mat jeex na day dem sangu dem julli ji déret bu mu gisaat déretu jorngel la déret bu mu gisaat déret jorngel waaye bi woon déretu mbër déret jorngel la nga wax déretu feebar la déret boobu du ko teree julli du ko teree woor du ko teree loolu lay continuer moom loolu mooy doon aadaam kon delloo ko ñetti fan mu jeex mu beneen beneen saison ñëwaat na ba yoon gis na mbërëg di dem di gis di gis di gis mbërëg baa ngi ñëw dem na ba am fukk ñetti fan moo nekk aadaam bi yoon ndax aadaam fukk ñetti fan fukk ñetti fan yi ba mu amee fukk ñetti fan dara jikkoon ne soo fii moom du yokk ñetti fan de ñaari fan kase lay yokk ñaari fan kase lay yokku fii kese du yokk ñetti fan ñaari fan lay yokk yokku na ñaari fan mu am fukk ko ah fukk juróom fan yi nag fa la mbërëg yam moom mënoo ca yokk dara kon deret bu mu gisati à part fukk juróom fan yi deret bu mu gis dina jàpp deret boobu noonu deretu jorngeel la day dem sangu ji dem julli ji dem woori ji du ko teree dara léegi nag mu des koo xamante tey kooku moom mbërëgam aadaam day wuute moom tey aadaam mën naa nekk juróom-ñaari fan beneen yoon aadaam ñëw nekk fan beneen yoon aadaam ñëw nekk fukki fan beneen yoon aadaam day ñëw wàccaat nekk juróom-benn fan beneen yoon aadaam day wàcc nekk juróom-ñeenti fan xamante ne aadaam bi dafa jaxasoo kooku dañ koy wax dañ naan ko dangay ngay xool aada bi gën a guddi fan ci misaal aadaam day nekk juróom-ñett day nekk fukki fan day nekk fukki ñetti fan ko da jàpp aadaam mu nekk fukki ñetti fan fan yi gën a gudd rek fu ne moom la jàpp mu nekk aadaam boo bu mu toog diir bi gën a gudd bu ko toogee mu mat sëkk deret ji continuer mu yo mu soog a yokk ñetti fan mu yokkee mu ñetti fan deret ji continuer ñu ne ko dama sangu ji dama dama julli ji dama sangu julli ji woori lu deret bi ñëwaat deret boobu deretu jorngeel la après deretu jorngeel incha allah dinañ ñëw gën a leeral deretu jorngeel incha allah dinañ si ñëw taxaw ci daat koy leeral kon ñu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi